voilà mu ne mamhaqatun bil muhmala wal qaaf waznul awwal mu ne mamhaqa waaw day am mooy euh, qaaf bi pour loolu koy takke mu ne mooy comme man fa comme man faqa rek maf'ala la waaye mu ne kanta al qaadi Iyaad rahimahullah wa haka Iyaadun mu al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah moom nettali dammu awwalihi wa kasril haa mooy ñoo xam ne dañ ne mooy bu njëkk bi da koy damma nga pare xaabi nga daal di mooy mumhi nga daal di koy kasra mumhiqatun mu ne loolu daal dina koy nettali mu ne imaam al-Qurtubi nag nee na wal muhaddisuuna dañuy def shadda léegi wal awwal asl waaw mumahhiqa ak ay mumhiq yooyu ak munafiqa mu li nga xam ne mooy mamhaq la voilà wallahu ta'ala a'lam kon nii la ko al imam indee man manfaa manfaqatun li sina voilà alxalifu wadde dina tax nga daaw mën a écouler jaay sa marchandise da ci ñëla gëm waaw waaye nag ah mamhaqatun day effacer lil baraka ngir barke ba nga xam ne moo ci war a topp kan daal imamu abul husayn rahimahullahu taala mu ngi ko ni kitaabul musaaqa baabu nahyi anil halifi fil bay' mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne nettali nañu Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane addina 160 génn addina 232 qala hadathana Abu Safwan al-Umawi mu nekk ñu nettali ma Abu Safwan al-Umawi di Abdallah ibn Sa'id ibn Abd al-Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As al-Qurashi kii sëtu Marwan la voilà <laughs> mooy ñoom euh, famille princière la woon ñoo doon xilaafa gi ñoo ko yoroon muy Abdallah ibn Sa'id ibn Abdul Malik Abdul Malik ne woon na buur Marwan bi baaram baayam di Marwan menn le gouverneur de Médine ba fi ne woon après mu nekk xalifa euh, moom ginnaaw gi euh, Abdul Malik doom ji moo ne woon xalifa kii nag surtout Abdul la Abdallah ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan <clears throat> génn àddina vers les années deux cents wallahu taala aalam qaala mu ne xaata xawal wa hadathani abu tahiri wa harmalatu ibnu yahya mu ne jële naa hadis bi ci sama yeneen ñaari sëriñ ko yoo xam ne ku ci nekk nag man dongo la doon nettali muy eh, abu tahir di ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh al-qurashi al-umawi abu tahir al-misri gane àddina 170 génn àddina 250 wa Harmalatu ibn Yahya di Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri gane àddina 160 génn àddina 243 ànd doowu imaam ash-Shafi'i rahmatullah ala al-jami' mu ne sama ñaari sëriñ yi qaalu ne qaalaa nee nañ akhbarana ibn Wahb alhamdulillah di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-Faqih gane àddina 125 génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept kilahuma mooy kan Abu Safwan al-Umawi ak kan ak Ibn Wahb ku nekk ci ñoom ñaar an ñuy jële ci ki nga xamante ne mooy Yunus mi ñu gis sànq ibn Abi ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli mi ngi gisoon sànq riwaa imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ni min Shihab ngi nañ ko naan an Ibn al-Musayyib bul gis nag gaay yi bi ne Musayyab nga naan Musayyab loolu waxoon nañ la ko waaw mooy Musay Musayyib yépp Musayyab yépp bil fath musayya ya wa am des moom ni musayyib loolu waxoon nañ la ko gis nañ ko na anna Abu Hurayrata gorom radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lir-ribh gis nga mooy ba léegi imaam al-Hafiz an-Nawawi yi mu indi yu nekk ci Sahih yi dinañ la wax fan lañ nekk <laughs> mooy lil kasbi loolu imaam an-Nasaa'i moom indee na ko noon al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhima waaye saxiix yi gis nga imaamul Nawawi lil imaam al-Haafizul Buxaari lil baraka mamhaqatun lil baraka imaam Muslim mamhaqatun lir riba day effacer mooy bénéfice ba nga waroon a am ba ngay giñ di jaay rek waaw mooy ngiñu kàcc waaw ngiñu kàcc waaw parce que nit ki du giñ ci loo xam ne dëgg la ba pare loolu di ko indil problème waaye nag moytu nag giñ yu bari malgré ça te loolu li koy wane ne ngiru kàcc la comme li nga xam ne moom la al imaam as-Suyuti mu ngi koy wax mooy hadiis mooy rek ñu ngi ci taxriij bi nañ xool imaam Ahmad rahmatullahi alayhi mi nga xam ne noonu la kaa solo al imaamu Ahmad musnad Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne haddasanaa hmm? haddathana boobu nag mu dajale ñaar yëpp indi na lil kasb indi na lil baraka mu ne haddathana ibnu abi adi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di ibnu abi adi di muhammad ibnu ibrahim ibnu abi adi ibrahim as-sulami mawlahum abu amr al-basri rahimahullah génn àddina cent quatre-vingt-quatorze rahimahullahu ta'ala an Shu'bata mu jëlee ci Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu taala amirul mu'minin génnaat na la 160 rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu al-Alaa mu ne dégg naa al-Alaa di al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Hiraqi Abu Shibr al-Madani rahimahullahu taala dañu wéytooy bu baax kañ la génn àddina mooy vers les années cent trente daal côté yooyu la rahmatullahi alayhi an abiihi mu jële ci baayam di Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Madani rahimahullahu taala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alyaminul kadibatu manfaqatun lissilati mamhaqatun lilkasb wa qaala ibnu ja'far lilbaraka voilà al euh, ala Ah, an Shu'ba an al wa ibn Ja'far kooku lañ sut <laughs> ah, haddathana ibnu Abi Adiy la imaam Ahmad wax an Shu'bata an al wa ibn Ja'far voilà mooy damaa sute wa ibn Ja'far moo tax muy Muhammad ibn Ja'far di Wundar al-Hudhali ne woon ki nga xamante ne mooy euh, Baye euh, jiitle Shu'ba moo doon an al-Alaa bokk non non non an Shu'ba an al-Alaa taxawal nga taxaw foofu mu ne wabnu Jaafar imaam <laughs> Ahmad mooy wax <laughs> déglu déglu ñu jëlaat affaire bi bala ñoo jaxase pénal yi parce que du Soba mooy jële ci Gundar parce que Gundar mooy jële ci Soba Soba mooy ba jiit lim amirul mu'minin daal ah, dana haddathana <laughs> ibn gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn Ibrahim as-Sulami al mu jële ci Shu'ba an al-Ala mu jële ci al-Ala léegi imaam Ahmad def taxawal. bu loolu gaa yi naan xaa ñoom Buxaari yi ñoon ak imaam Muslim xaa léegi imaam euh, euh, Ahmad ne wabnu Jaafar mooy wa haddathana ibnu Jaafar bi Muhammad ibn Jaafar al-Hudali Abu Abdillah al-Basri bi Ghundar rahimahullah génn àddina 193 moom tamit nettali na ma ñun imaam Ahmad ah léegi moom qaala mu ne haddathana Shu'ba voilà léegi nag mbir mi dajalewaat hadiis bi tàllale bi ñëwaat ci Shu'ba qaala sami'tu al-Alaa an abiihi an Abii Hurayrata radiyallaahu anhum annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam al-yamiinu al-kaadhibatu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasb wa qaala Ibnu Ja'far moom la naan def bu dee riwaaya imaam Ibnu Ja'far bi muy Gundar Muhammad ibn Ja'far moom ni mu ko ne rahimahullah mooy lil baraka mamhaqatun waxul lil kasb kon lil kasb bi imaamu Nawawi indi fii gis nga kon imaam Ahmadu moom mooy ki nga xam ne moo ko solo ak beneen Ahmad bi bi al imaam An-Nasaa'i moom moom kaddu yooyu sax leen di ahbana Ahmad ibn Amr ibn Sarh gis nañ ko sax riwaa imaam Muslim qaala haddathanaa ah, ibnu Wahb qaala haddathanaa Yuunus an ibn Shihaab même tallale bi la an Sa'iid ibn al-Musayyib an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anil jamii' an an-nabii sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala al-halifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-kasb mooy kaddu yi teg moom la al imaam al xaafizu nawawi daal di indi ci Riyaad bi léegi lii imaam Ahmad nettali euh, sa bi te moom moom yi mu ci indi yépp noonu la ko indi imaam Ahmad mooy al yamiinul kaadibatu ngiñ ci nga xam ne nar la waaw waat naa ci yàlla diw ja fay na ma ci nangam waat naa fay nañ ma ci lu lool nekk lépp nari neen loolu la ñu naan saa wax ne loolu moom. man faqatun li sila a tax gaa yi la jëm gaaw jënd rek mu jaaw nga koy jekk rek marché leen mu jeex mu ngi woote allo waa saway mais mais mais indi leen affaire kii bi stock bi jeex na way mais mais mais ngoon ngoon na gaaw ñëw quoi client yaa ngi ñëw sànq ba léegi maa jeex na quoi c'est pas normal ça ah. way gaaw non non way grawul indil yónnil bu dajee way ma pour ma way way ma ma tegal chauffeur bi dix mille na l'essentiel na gaaw ñu après gars yi commencé di waat rek yi nangam gars di jënd te day nar al yaminul waaw man faqatul listima dina tax nag marchandise mi gaaw a dem waaye mam xaqatul lil kasbi ak baraka day naan fuuf gaaw yóbbu barke ba ci doon am borom bi da lay jéppi waaw waaw ndax yaa ngi waat ci yàlla loo xamante ni du dëgg ngir écouler ton ar ton ton ton waaw ngir sa marchandise daal di jar ngay waat di dagg rek di teg te lépp di nar waat googu la nag sànq wax nañ la kon bu boobaa la ngay dégg e, imaamu Nawawi ne karaahatu bu dee loolu la def xaraam non loolu du karaaha bu dee gi nga xam ne ngir gi yow yow ngir gi nga xam ne boobu mooy alxamus gu gu nar gi al yaminul kaadiba ah boobu dafa xaraam moo tax moom bi ci àggee imaamu Nawawi waxul waxul xaraama baabu tahrimi baabu taxliidi tahrimi al-yamiini al-kaadibati abdan chapitre trois cent quinze foofu waxul woon euh, comme karaaxa fi ah muy am lu luus même bu dee ne borom xam-xam yu njëkk du dañ naan karaaxa rek mu nekk si gi ñu xam léeg-léeg xaraam lañ ci jublu mais fii daa wax lu leer nañ xaraam baabu buntu taxliidi per taxriimi xaraam al yamiinil ngiñ gi nga xam ne ngiñuk nar la àndan ci loo tay loolu bu boobaa bu dee te loolu mooy xadiis yi lay wane ne loolu la yeneen saa saam di wax mais façon ngiñ googee te li koy wane mooy riwaay imaam Ahmad yi nga xam ne moom yi mu ci indi ñetti xadiis yi ñetti version la ci indi bu ci nekk al yamiinul kaasibati la indi wala al yamiinul kaasibatu noonu la ko indi waaw indi na ko tamit kom imaamu Nasaa'i ah, al yaminul kaadibatu manfaqatun lis sil'a mamhaqatun lil kasb indi na ko noonu kese moom it al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii kon loolu la mooy ñun ñi nga xam ne nar moom saa waay day barke. bu taa bu nga gaaw a jaay waaye day barke la kon mu ngi noonu kon leer na ne fii moo tax am solo. parce que moo lay wan li nga xam ne leerul fee moom mu ñëw leeral boo defee recherche bi ci ba même hadith bi la même sahaba bi la même yoon yi la nga gis lu ñu yokku fee nga xam ne ah kon lii ci la waaw al yaminul kaadiba tuul yooyu saa saa kon li wax mooy ngiñ ñi nga xam ne ngiñu nar la te loolu dugg nga ci yaminul xamuus li nga xam ne mooy naq ci tay di tay di waat loo xam ne leer na du dëgg waaye ngir écouler ngir jaay sa marché bi yow yaa ko tey yaa ngi wàcc yàlla loo xam ne du dëgg yaa ngi dugal sa bopp wal iyaadu billah léegi bu loolu leeree bu loolu leeree bu loolu leeree léegi bu loolu leeree mu des nag xadiis bi nga xam ne mooy li ci tegu muy hadith sayyidina wa mawlana abu qatada al-harith ibn rib'i radiyallahu anhu bim ne yoneen saa sam nee na iyaakum dégg na yoneen saa sam naan iyaakum maa ngi leen ni mooy tanakuloo wa kasratal halifi ak baril waat il bàyyi ci jaay fa innahu yunafiqu summa yamhaq dina tax nga daal di maa ngi leen di moytala koo baril waat cim jaay ndax dina tax ngeen jaay de waaye après nag ba mu ne woon rawahu muslim léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que muslim rahmatullah alayhima moom rahmatullah alayhi moom kese ko solo ñu ne le diidir sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal solo na waaye beneen ahmad bi dal imam an-nasaa'i nga xamante ne Euh, euh, euh, ibnu Maaja al-Qazwini al-imaamu Muslim benn bërëb la ko indi te mooy buntu bi nekk bi mu indi kii bi buntu bi suraaxee ko def kitaabul musaaqa baabu nahyi anil halifi fil bay' mooy après hadith Seydina Abu Hurayra bi ñu génn léegi bii la ñu teg mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafz ibn Abi Shayba rahmatullah ala al-jami' al-imam Muslim mu jël ko ci ñetti sëriñam ay ponkal yu mag a mag mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di di ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti gane àddina 159 génn àddina 235 Abu Kurayb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 37 rahmatullah ala aljami mu ne wal lafdu kaddu yi may indi fii nag di ko indi fii ci sama sahih bi man imam muslim libni abi shayba sëriñ bu njëkk bi di abu bakr borom musannaf moom laa jëlee ay kaddoom di ko ni qaala mu ne ishaaqu mu ne sama ñetteel ñetteelu sëriñ bi ñetteelu sëriñ bi ñett ñetteelu sëriñ bi moom nii la ko waxe mooy Ishaq ibn Rahawayh moom dane axbarana xabaare nañu mu ne wa qaala al-aaxaraani kanta ñaar ñu mu ñi ñu njëkk ñi di Abu Kur di Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala rahmatullah alayhima ñoom ñaar dañ ne haddathana ñoom loolu la ñu utiliser comme kaddu mooy nettal nañu ñoom kan Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullah Abu Usama al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina cent vingt ans génn àddina deux cent un ah, anil Walid eh, ibn Kathir Abu Usama jële ci al-Walid ibn Kathir al-Qurashi al-Makhzumi mawla Abu Muhammad al-Madani al-Kufi génn àddina l'an cent cinquante et un rahmatullah alayhi an Ma'bad ibn Ka'b ibn Malik mu jële ci doomu Ka'b ibn Malik sahaaba bu siiw bi di Ma'bad ndax daa bari woon ay dooma alhamdulillah alhamdu wal minna Abdallah moon na doom ji tudd Abdallah ibn Ka'b ibn Malik amoon na Ubaydillah ibn Ka'b ibn Malik am na Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik ak Ma'bad bi ñeenti góor ñoo xam ne ñëpp ñoom ay ponkal lañu woon euh, radiyallahu anil jami' Ma'bad ibn Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn al-Khazraj al-Ansari as-Salami al-Madani euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom Ma'bad an Abi Qataadata mu jël ko ki nga xam ne mooy al-Haaris ibn Rib'i di Abu Qataada ya al-Haaris ibn Rib'i ibn Bulduma al-Ansaari radiyallahu anhu as-Salami Abu Qataada la si yowoon di farisu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayru fursaanina Abu Qataada ki gën suñu cavalier yi mooy Abu Qatada mi radiyallahu anhu génn àddina la 54 loolu mooy li gën a dëgër voilà am na ñu naan Seydina Ali moo ko jullee waaye loolu laysa bi dëgër radiyallahu ta'ala anhu à la 38 waaye loolu laysa huwa bi dëgër kon euh, radiyallahu anil jami' annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul iyyakum wa kasratal halifi fil bay' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu voilà kon lii la al imaamu daal di indee al hmm. muslim kon suñu xadiis bi walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne lañ gis nii kon taxriji alhamdulillah kon xam nañu premièrement suñu nag alhamdulillah li kaale suñu bunt bi baabu karahati alxalifi fi lbayi wa in kaana sadiqa buntu sib gu ñu sib di waat ci njaay même bu dee dëgg la loolu dañ naan bu dee dëgg la lool di ko bari lañ sib mais léeg-léeg kenn sibu ko parce que yeneen saa sax da euh, waat des fois mais quand même waat ci njaay euh, day mel ni mooy yaa ngi bëgg am alal di jaar ci turu yàlla di waat di kii loolu mooy te na ko amaana mooy li gën sàmm waaye ça ne veut pas dire que dafa xaraam waaye di ko baril bu boobaa même bu dee dëgg nga loolu mooy bés ba ngay juum wala ba ngay tombe ci loolu moo tax fële kii waat waat bu du dëgg tay parce man ngaa waat jàpp ne lii la nekk du loolu lool kenn du la ko jàpp waaw loolu kenn du la ko jàppee ne la am nga kaaru kii nga xam ne daa waat tay waaye nga moytu ko côté woowu lañ naan karaaha mais bu dee yeneen riwaaye yi nga xam ne yu imaamu ahmad yiñ la gis sànq hadise na abu hurayra ne al yaminul kaadibatu loolu day leeral ne hadis bi moom en tout cas li saa sallam di wax mooy li nga xamante ne mooy ngiñ bi nga xamante ne mooy kacc nar bi nga xam ne moom la jaaykat bi wala jëndkat bi di waat yow xam nga lu bari dañ naan jaaykat bi mais jëndkat bi yow boo ñëwee waatal kii jënd kii jaay waat naa ci yàlla ne gis naa ko ko jaay yow lii nga ma wax danga nga di saa waay nag ku ma ci proposé lool moo tax ku ma ne kaay ma jaay la lool ma ñëw ne non damay ñëw ci yow kon boobu ko damay jaay léegi waa ji kase prix bi léegi mooy loolu xam nga lii mooy premièrement jaaykat bi lay parce que ki ki ki écoulé man faqatul l'islam mooy kii jaay muy dem kooku jaaykat bi la mais loolu ça ne veut pas dire que kii moom concerne kii concerne la mooy yow di nga daaw mën a récupérer bien li waaw. waa ji gëm la sur parole ah daal di lay wàññil kon daal di lay jox amaana sax perte na am ah, mais daa jàpp na comme que waayam jot tamit comme que gis nga keneen ku la ci jaay loolu de mooy prix bi nga ko jënde woon mais bu dul lool sax mu jox la ko mais boo demee yow na la leer ne mam xaqatun lil baraka yow barke barke mooy sa loolu du la jariñ lu bari ah wala lañ ciy jariñoo du la indil loo xam ne dañ ciy ame ngërëy mu yàlla wal iyaazu billah mais fii même bu dee xadis yi kiy jaay lay man faqatun alxalifu manfaqatun lissinaa waaye xam nañ ne loolu mooy alxaliful kadib même bu dee alxaliful sadiq tamit dina tax waa ji jaay waaye beneen côté bi mu ne mamhaqatun lil kas bi day effacer kas bi loolu la ñuy xam ne barke la ñuy xam ne loolu bu kàcc bi la parce que bu dëgg bi waa ji du nekk dëgg comme ni ñu doon wax sànq waat ci dëgg ba pare ñuy effacer barke waaye nag beneen xadiis Seydina Abu Qataada bi day yóbbu nag mbir mi mooy na waa ji naa def attention même bu dee dëgg la mu tëppoo li imaamu Nawawi tudde buntu bi baabu karaahatil xalifi fil bay' wa in kaana saadiqan dañ wa iyyaakum wa kasratil waaw xam nga ne bu maa ngi leen di moytu ko waxu leen mukk ko ne bàyyil di di di di mooy bàyyil ko nga wa kasra du wax kasra kon du ci teg bari danaan iyyaakum wal mu jeex fil bay' mooy mooy bi nga ne <coughs> nit ñi nga baleen ko dafa xalaat waaye bu dee kasra day wan na kon léeg-léeg mooy euh, di jiñ léeg-léeg même ci njaay loolu du loo xam ne dafa xaram te loolu mooy jiñ bi nga xam ne dëgg la waaw mais malgré dëgg la boobu lay wax ne maa ngi leen koy moytalu ko ngeen koy bari yo kon bu boobaa mooy di ko bari da ngay dugg ndax yeneen saa sam nee ko ko kon da ngay kon boo koy def même bu dee dëgg nga yaa ngi dugg ci si parce que saa sam tere na ko mais xam nañ ne ko que li ngay wax dëgg du manul nekk lu xaram mais mooy tandikul da nga leen saa sam borom bi ko mu ñuy mooy tandikuloo ay mbir pour rien quoi tam même personne ñaata ngay gis ay nit yoo xam ne ndaxa dañuy nekk ci loo xamante ne dafa dagan nii ah dafa dagan bu baax la sere terewu leen ko de mais jëluñu matuwaay yi leen ak shariu sallallahu alayhi wasallam tegal ne leen def leen ci ndànk lekk loo xam ne dalaa dagan lu ñu la may la ci lu dagan wala loo liggéey mu dagan nga ñëw toog di ko lekk est-ce que dafa xaraam xaraamul dafa dagan mais yonent bi alayhi salaatu salaam ne def leen nànk bu ngeen di lekk waaw waaw bi xas bi bi xas bi doy na rek nit ki luqumaatin waaw ay quelque euh, dànk rek ba ñaaga waaw waxoon naa la moom du ñàkk moom parce que fayam bi fii mu ne boo waxee muy jàpp ne ñàkk non ñàkk fay waaye <laughs> non bi hasbi ibn aadama ukulaatin yuqim na sulba doy na doomu aadama bi ay quelque dank rek bu dee ay quelque bu dee kuy lekk kuddu quelque kuddu rek yoo xam ne yuqim na ah ñoom ci lay mën a taxawe sulbahu liggëm ma mën a mën a mën a fonctionner mën a jaamu yàlla mën a def tamit li nga xam ne moo ko war ak li nga xam ne yu dagan la yu mu war a taxawee ak yoo xam ne ay la ci ci dundam waaw fa in kaana la li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi ne bu ah, ji xam naa fayen la bañ koy gis loolu lañ la wax xadis cinq cent <laughs> baabu fadlil juu'a dañ ko gise woon waaw ngëneelu xiif <laughs> wa xushunatil aish waaw yonent way saasam ne la bu dee manoo lu dul daal dépassé li ma la wax noonu ah bu manu la ñàkk fa sulusun ah sa biir bi fexeel xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi li ta'ami ngir ñamu waaji yow jullit bi sa ñam ne occupé ci sa biir benn partie ci ñetti partie wa sulusun beneen partie bi ñetti yi ngir sa naan waaw wa sulusun benn bi nag nga bàyyi ko mu vide ndax la li nafasi ngir nga mën a noyyi mën a dund dund gu correct waaw mën a am battement de cœur correct mën a am santé bu correct mais man di taxaw bi jaamu yàlla jaamu yàlla bu correct sinon boo xëddee noonu walla daal di ndogoo noonu bëgg a taxaw naafila problème na yaa imaam bu ne na nga wóolu ko ndax gudday guddaay ba imaam bi day war waaw ah, say ah. ndekete yow la yaa tooñ sa bopp gisoon nañu ko dellul foofule mooy gis nga xam nga loolu lekk loolu dafa dagan mais boo tàmmoo boo sàmmoo wala li yore saa salaam wax jox la ko comme irshad conseiller la ko boo ko deful après mooy loolu noonu da ngay mujj jàll nag ci beneen phase boo xam ne mën na laa yóbbu sax yoo xam ne dafa xaraam mën na laa fàttaloo ay farata yoo xam ne boo taxawee di ko def xamoo lan ngay julli waaw bari di ngalawal sa biir bi diis sa yaram yu diis ngay ëbbali kese yu bari yu la war nga koy neenal tal fan la jóge ci ñàkk sàmmonte bii loolu moo tax wàggu bari même bu dee dëgg la yeneen saa sam ne arrêté leen loolu iyaakum maa ngi leen di moytu ndekoo wa kasratal xadis xadis bii moo dëppoo tarjama bi mais pas xadis bi ci kaw man na ci duggaale man nga ko ci biir gaale waaye bii moo ci gën a dugga mais bële Imaam An-Nawawi indiwu ko wax naa amul benn boroom xam-xam bu dëgg ab xadis ak ay buntu daan nay xadis def ba nga naan lii waru ko wóor a dugal ba nga wóor a dugal lii waru ko waroon a dugg mais dama ne la. hadith sayna Abu Hurayra bi riwaaya imaam Ahmad yi rahmatullah alayhi mooy leeral kini ngiñ googu yeneen saa saa naan mooy effacé barke loolu mënul nekk ngiñ gu dëggu waaw mais ngiñ gi nga xam ne mooy nar la parce que ay nar kese nga jaay waaj te qui récolte le vent qui sème le vent récolte la tempête mais qui sème la tempête récolte le cyclone looloo fi yàq waaw la nga bay moom ngaa góob mbuxum kese nga fi def ci sa tool bi ah baal ba ba ngóob ngóob jot nga xool wala ndéqi <laughs> walla yi boo demee ngir ndéqi doo fa fekk doomu gerte xanaa ay saxa <laughs> yoo xam ne moom dañu <laughs> fee di sax fee wax yooyu nga xam ne du yaaleen fi dee wala gu yàgg lañ fi ne woon waaye doo fa amee lu la jariñ de loolu la mooy kon di moytu ndako la waat gu bari même bu dee dëgg la iyyakum wa kasratul xalif fil bay' ci njaay moytu ndako leen bari ay ngiñ kon hadis bi dafa am solo moo tax yo al imam an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne hadis bi fiihi nahyu an kasratil xalif fil bay' nekk na ci ak tere buñ tere ci bari looy waat ci njaay waaw fa innal xalifa ndax kat di waat min ghayri xaaja makruh di waat ci loo xam ne aajo waralu ko lool dañ koo sib waaw waaw mu ne wa yandamu ilayhi tarwiju sila waaw wa rubbama ightarra al-mushtari bil yamin wallahu a'lam mu ne sib ju ñu nag di waat ci loo xam ne amoo ci aajo da ciy bokku da ciy duggaale dañ ciy dëxëñaale le fait que waa ji di fexe man a di di waat waat boobu day tax muy écoulé marchandise loolu day dugg kon ci si biir bi na iyyakum wa kasratil euh, xalif mu ne te nga waatal gu bari boobu wa rubbama tarra léeg-léeg mu waroo almustari kiy jënd ndax sa waat gi nga waat tax sa marchandise mi seetlu ko sax bu baax parce que dafa am confiance aveugle ci yow kon mu dem euh, wala loo xam ne sax yoo xam ne daal laa yuhmadu uqbaha yu ci mën a am waaw te ci sa waaj gi ci nga ko pëtëxale ci nga ko dugale même bu deen dëgg la mu daal di ciy woroo après du am lu ko neex moo tax yooyu yëpp daa nekk ay mbir yoo xamante ne yuy jara bàyyi xel la quand même moo tax xadiis bi pour képp koo xam ne commerçant la di jaay amul rek voilà yow te un commerçant voilà il faut vendre les produits faire vendre les produits voilà grande groupe yi après ñu am benn standard boo xam ne télé nan lañ koy waxe ñooñ nga xam ne da nga leen di woo waaw nga xam ne boo amee kii walla ñu lay woo jël numéro nit ñi ci annuaire yi di woote waaw ah, allo oui c'est monsieur waaw bu dee wala asalaamaaleykum ah, waaw sëriñ leen def waaw waaw ñu ngi jéggalu de waaw ñun la woon buy télécom waaw waa orange waaw léegi bëgg jaay produit yu bees clients yi ngay waat rek léegi non yow kay gis nga lii nii doo gis ci loo xamante ne ci marché bi bu mel nii ñun même bu dee dëgg la dëgg ko yow temps yaa ngi waat gars ay après ngay kii rek après nag dangay am ay ay ay prix yu muy am ci nombre de clients yi nga xam ne fexe na leen a këcc ñeneen ñu bees ak yu mel noonu di jaay yi produit voilà di waat rek. loolu lañ la ne moytul waaw proposer waaw démarche yooyu bu dee c'est légal en tout cas bul fotoxal nit ñi ndax la darara wala dirar mais di leen woo di kii mais di waat rek gars yi di kii naan su waaw cette a amassé de clients grâce à nos collaborateurs vraiment defal leen prime fin d'année gars yi kii leen tàccu leen kii leen waaye viens defaat objectif yi début de l'année ku nekk ñu woola waaw nga def benn gaaru genre benn aparté ak chef bi nga wax say objectif tamit nan nga gisa mbir mi ak tamit lan ngay tendre pour cette année ñaata client nga yaakaar na war nga leen mën a këcc yow loolu lépp ndekete li ngay def yëpp ci waat kese la tegu sa waay même bu dee am nga dëgg defal attention bu dee nag da ngay kàcc boobu moom sa waay yaminul xamus la wal iyaadu billah nit ki na moytu loolu na sàmm diineem bëgg ay ay prime yooyu jot bu ëllëgee bu fin d'année wala prime euh, bimestrielle yi yooyu jaru ko wal iyaazu billah wallahu taala alam kon ci kaw noonu la jeexal suñu bunt bii jëm ci wàllu ngi ñi mooy dernière bunt ci wàllu ngi ñi bii di ñëw nag ñu dugg ci beneen mbir boo xamante ne boo sorewul ak jënd ak jaay <laughs> waaye mooy laaj voilà yu mel noonu quoi mais